أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wa huwa al-aziz al-ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم wa bi'sal masiir idaa ulquu fiihaa samicuu lahaa shahiiqan wa hiya tafuur takaadu tamayyazu minal ghays كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم تأتي ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم سحقا لأصحاب السعير وسحقا فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaami siddiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziinar raabihiin ammaa ba'du ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi woon ba tey ci kitaabul jumu'ati bil jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul julusi minbar inda at-ta'zin bi nga xam ne moom mooy wax ci toog gi ñuy toog ci minbar bi maanaam faf eh, gi ñu gisoon ci xadiisu Seydina Sa'ib ibn Yazid al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne mi ngi nettali ne ñaareelu nodd bi ci bisub te moom mooy nodd bu njëkk bi ñuy njëkk a def laata imaam bi di yéeg ci kaw minbar bi loolu Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko indi joxe ci ndigal ginnaaw bi nga xamante ne jamono ji nga xamante ne nit ñi dañoo bari woon ci jàkk ci jumaa ji waaye nodd gi nga xamante ne nag moom mooy nodd bi amoon laata loola te ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi ak jamono yi ñaari xulafaa yu njëkk yi radiyallahu anhuma moom mooy li nga xamante ne euh, mooy euh, googu mooy bi nga xamante ne imaam bi day toog ci kaw mimbar bi boobu lañ daan nodd ñu gisoon tamit baabu ta'zin dal xutba bunt bi nga wax bi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ne dañuy nodd maanaam bu ñuy waajo xutba maanaam ci jamono jooju la ñuy nodd ñu gisoon ci tamit xadisu sayyidina Sa'id ibn Yazid boobu radiyallahu anhu ba tey imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax ko ngir dëgëral lu masmana maanaa boobu naka noonu indi woon nañ ci baabul xutbati ala al minbar te ci loolu bi ñu koy laata tàmbali la ñu indi woon ci tënk li nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, surub yi nga xamante ne moom lañ tegal euh, xutba buntu bi nga xamante ne moom mooy kon buntu bi moom mooy buntu bi ñu wax ne dañuy xutba ci kaw minbar mu ne wax na Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam hadith mu'allaq bi mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutba na ci kaw minbar naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ñu ngi werante ana ban bant lañ defare woon li nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, euh, mimbaru yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ne moom fekke na ko te fekke na jamono ji nga xamante ne ñu ngi ko doon soppi loolu tamit euh, mu daal ci indi ak leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jigéen benn jigéen bu bokk ci waa ansaar ne ko muri ghulaamaki najjaara an ya'mala lii a'waadan ajlisu 'alayhaa hiina yatakallamu an-naas hiina atakallamu wala hiina kallamtu an-naas wala idhaa kallamtu an-naas maanaam di waxal jàmm maanaam digalal muri ghulaamaki najjaara an ya'mala lii a'waadan ajlisu 'alayhinna idhaa kallamtu an-naas maanaam digalal sa uh, uh, gone gi nga xamante ne moom ab menuisier la bu ko defee moom mu daal di may defaral bant yoo xamante ne maanaam dama ci toog su may wax ak nit ñi maanaam su may xutba ci lay toog mën a xutba du wax ak nit ñi loolu euh, gisoon nañu ko euh, naka noonu léegi nag mu ñu war a gis euh, li nga xamante ne moom mooy hadith yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu ba tey ci biir buntu boobu muy buntu bi nga xamante ne day wax muy baabul xutbati ala mimbar buntu bi nga xam ne mooy wax ci xutba gi ñuy xutba ci kaw mimbar mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi lay haddasanaa Sa'id ibn Abi Maryam te moom al imam Abu Muhammad al-Jumahi Sa'id ibn hakam ibn Muhammad ibn Salim mu gën a siiwee ci ibn Abi Maryam al-Jumahi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne waa Misra la imam euh, Sa'id mi ngi euh, gane adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom ay xadisam imam al-Bukhari solo na ci moom euh, ñeent fukki xadis waaye moom mooy imam al-Bukhari moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam moom solo na ci moom 40 xadis euh, jotoon nañ ko gis nag lu dul benn du ñaar ci suñu xadis yi ñu jot a weesu imaamu Muslim maanaam ñeneen ñi solo ci moom yëpp ci waa kutubu sitta ci ay seen sëriñu sëriñ la imam Muslim solool na solool na ko ñaari hadith imam Abu Dawud solool na ko ñeent imam At-Tirmidhi ñaar imam An-Nasa'i ñaar imam Ibn Maaja euh, moom ñett la ko solool euh, sinon lu dul loolu mos comme maanaam ci ay taalibim bokk na ci ñi solo ci moom mooy euh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali al imam Abu Bakr as-Saghani ak euh, euh, al imam ishaq al kawsaj nga xam ne mooy ishaq ibn mansur al kawsaj nga xam ne moom tam ci sëriñu imam al bukhari yi la bokk ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' al imam abu hatim ar-razi ak imam yahya ibn ma'in euh, imam yahya ibn ma'in nag tagg na ko màggal ko lool naka noonu ñi nga xam ne nag ñoom la solowee ci moom bokk na ci mooy ku ne nafi' ibnu Umar al-Jumahi ak imam Malik ibnu ak euh, imam al-Layth ibnu ak imam Sulayman ibnu Bilal ak Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir ak ñeneen rahimallahu al-jami' euh, kon niñ ko gisee woon moom ay hadiisam kon ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Muhammad ibnu Ja'far te moom mooy al-imam ibn Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir al-Ansari euh, moom gisoon nañu Euh, beneen Muhammad ibnu Jaafar maanaam ñaari Muhammad ibnu Jaafar ci euh, ñu bokkut ak kii beneen moom mooy Gundar mooy al-Hudhali ak hmm. keneen ki ñu gisoon ci jotaay yi weesu ak kii nii muy ñetti Muhammad ibnu Jaafar kii nag jotoon nañ ko gis al-Ansari bi ñaari yoon bii mooy ñetteel bi euh, su fekkente ne juumu moo ci ñu mooy fàttaliku maanaam lii bi mooy ñetteel ñu koy gis rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi génn àdduna 170e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk maanaam mu am euh, soixantaine bi ci la amoon euh, moom nag mook ñoom Ibnu Ulayya Ismaïl Ibnu Ulayya Anas Ibnu Iyad ak ñu mel ni ñoom ñoom ñoo nekk ay maas waaye nag moom moo leen njëkk génn àdduna rahimahullahu ta'ala moom tamit ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Yahya ibnu Sa'id te moom mooy al-Ansari mooy Abu Sa'id eh, Yahya ibnu Sa'id ibnu Qays ibnu Amr ibnu Sahl al-Ansari an-Najjari rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam te moom la xam comme niñ ko xamee moom la ñu solowee suñu xadis bu njëkk bi moom moo ci saxiix bi naam moom eh, cent quarante-troisième année wala cent quatre-vingt-quatre ci la génn adduna ginnaaw ga day sallallahu alayhi wa ay xadisam xadisam ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala axbarani anas maanaam ibnu anas bi nag imam al-Bukhari dana ko leeral ci suuf te moom mooy Hafs ibnu Ubaydullah anas maanaam moom nag moo ñu Euh, ku mel ne al-Kirmani wala Ibn Hazm ñoom dañoo jàpp ne majhul la maanaam du koo xamante ne ku ñu xam la xaqiqatan euh, euh, moom comme imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeral na ko fii maanaam boo gisee nag imam al-Bukhari bëggul woon wax ibnu Anas fële maanaam leeralul Hafs ibnu Ubaydullah ibnu Anas bi foofu mooy ne dañoo solo ci ay xadiis yu wuute maanaam yenn yi dañoo solo ne Ubaydullah ibnu Hafs ibnu Anas maanaam ñu juut ñu jaawatle turam maanaam ci riwaaya bi comme nag dañoo jaawatle turam moom moo tax bëggul woon indi maanaam jaawatle boobu noonu moo tax mu ne rek ibnu Anas moo tax ci suuf mu daal di indiwaat leeral ne Hafs ibnu Ubaydullah la tudd haqiqatan mais tuddul Ubaydullah ibnu Hafs ibnu Anas al moom waa Basra la noonu euh, euh, moom euh, maanaam ma maam sëb la ci Sayyidina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu moo tax ñaan ko ibnu anas maanaam Hafs ibnu Ubaydullah ibnu anas ibnu Malik mm-hmm. imam maanaam sayyidina anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mooy euh, maamam moom nag du majju maanaam du majhul maanaam beneen bi ji def mooy su loolu majhul sax hatta xam nañu turam waaye bu fekkente ne xamuñu histoire am itam li ñu mën a dogu mooy ne Yahya ibn Sa'id al-Ansari comme moo solo ci moom ndax dafa am ñoo xamante ne ñoom du ñu solo lu dul ci ñu wér Yahya kooku ci la bokk Yahya ibn Sa'id al-Ansari ku mel ne imam Malik ibn Anas ku mel ne Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ku mel ne Mansur ibn al-Mu'tamir ak ñu mel ni ñoom ñoom duñu solowee euh, Sufyan ibn euh, al-Thawri euh, ñooñu duñu soloo lu dul ci Shu'ba ibn al-Hajjaj maanaam ñooñu ku ñu soloo ci moom rek kooku ku wér la loolu maanaam te kon bu boobaa ci la ñu mën a dogoo ci ne ku wér la naka moom kat sami'a dégg na Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al ansari Jabir ibn Abdullah ibn Haram ibn Amr ibn Haram naam al ansari radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Abdullah abu Abdurrahman wala Abu Muhammad radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doomi sahaaba radiyallahu ta'ala anhu comme ni xamante ne noonu lañ ko xamante gisoon nañ ko dul benn du ñaar mi ngi génn àdduna fukki juróom benn laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna juróom-ñaar fukki at juróom-ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam maam bokk ci mukti mukti ruuna yi mille cinq cent quarante hadith moom mooy Euh, musnadam euh, imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci juróom fukk ak juróom ñett imam al-Bukhari wéetoo ci ñaar fukk ak juróom benn imam at-Tirmidhi ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci ay hadith ci hadith sayyidina euh, Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na jiz'un ak dàq boo xam ne yaqumu da daan taxaw ilay ci moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam dàq boobu nga xamante ne moom mooy trop mooy dàtt tàndarma maanam ci la daan taxaw moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir xutba maanaam euh, nga xam ne ci la daan taxaw fa lamma ba nga xam te ne wudi'a moom la ñu def tegal la woo ñeel ko al mimbaru mimbar bi mooy mimbar bi ñu gisoon ci xadis bi ñu weesu euh, muy xadis sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam nga gis ne euh, dàtt bi boo xoolee kon jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay cari tàndarma moo nekk ci kaw dàtt tàndarma lañ tegoon ci kawam ay cari tàndarma lañ tegoon moo maanaam tiig bi loolu la woon mooy plafond bi soo xoolee ba noppi li nga xamante ne moom mooy fi mu daan taxaw di xutba fu mu njëkk a taxaw mooy minbar boobu la te garabu tàndarma googu waxoon nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la melale woon jullit bi ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ba radiyallahu ta'ala anhu bu fekkente ne fàttaliku nañ ko moom bañ ko ko tegalee nee na euh, mu ne ba mu ne sami'na ci la ñu déggee lil jiz'i ñeel dàtt misla kemuk aqwaatil isha maanaam kaddu yi euh, gëléem yi nga xamante ne maanaam al ishar maanaam mooy gëléem yoo xamante ne dañ ko dañoo ëmb ba am fukki at fukki fukki weer maanaam gëléem bu ëmbee ba tollu ci fukki weer moom lañ koy tuddee euh, euh, ashra maanaam pluriel bi mooy ishar maanaam moom boobaa comme ni alquran wax wa izal ishar uttilat maanaam moom lay wax noonu maanaam ngir ne loolu alal bu bëree bëri la bu fekkente ne gëléem yi noonu ñu bëri ñu mel noonu maanaam ëmb ba yegg foofu loolu moom boo ko boo ci amee ñett rek maanaam c'est nga maanaam na la leer ni euh, maanaam coonoy dépense moom wàcc na la bu fekkente ne xam nga ni nga koy toppatoowee mu ne euh, ndax ak euh, te loolu moom moo tax euh, maanaam nga gis mu dégg loolu day tegtale ne maanaam ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñun ñi ñu gis ñu jàpp ne amuñu kàddu xaqiqatan am nañ kàddu comme ni borom bi subhaanahu wa taala ne ñoom dañuy sabbal guddi ak bëccëg ci borom bi subhaanahu wa waaye yéen mu ne wala lakin la tafqahuna tasbihahum maanaam amul lenn lu dul ne mi ngi sabbal borom subhaanahu wa taala ci di ko sant waaye yéen yéen a xamul yéen a dul dégg nagal moom mooy ni nga xamante ne moom mooy seen sabbal naka noonu ni alquran wax ni ñoom ñëpp dañuy julli di sabbal kullun qad alima salatahu wa tasbihahu képp kenn ci ñoom am na xam na na muy jullee ak na muy sàbbaale na muy jullee borom bi subhaanahu wa waaye na muy jullee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak na muy sàbbaale boromam subhaanahu wa taala ak ni muy sàbbaale li nga xamante ne moom mooy xaqiqa bi nga xam ne moom mooy tur borom bi subhaanahu wa bi nga xam ne moo feeñ ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu moom mooy ndëpp mbir ci existence bi ci lépp day sàbbal Euh, borom bi subhaanahu wa taala day julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu ko dul def waaye nag naga noonu dañuy duñu yamuñu ci loolu te loolu lii de teg tegtale ne loolu noonu maanaam xaqiqatan lañ koy def maanaam dañ koy def ci ni mu nekkee ci dëgg-dëgg nit ñi nag bu la borom bi subhaanahu wa taala yëkkatiwul kiiraay bi dox ci diggante maanaam nga dégg ko wala nga mën ko gis wala nga xam ko bu boobaa doo ko xam waaye nag bu borom bi subhaanahu wa taala yëkkatee kiiraay bi rek nga xam ko comme lii kenn ci euh, wàllu yi euh, imam euh, Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu mu ne dama jël benn kaas ma teg ko mais ni ma ko tegee dafa fooroon ma teg ko takk rek mu ne ay maanaam bi ma déggee loolu rek ci laa mu ne depuis jour boobu maanaam matériel maanaam mbir mu nekk damay doxale ak moom ak def ci anam boo xamante ne du ko teg tegin bu dëgër ndax xam naa ne mën na metti maanaam mu ne depuis jour boobu noonu lay doxale te ku mel ne am na euh, ak yeneen ak yeneen xissa yu na noonu ku mel ne Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu mu ngi ciy nettali ne dafa dem ci wanag wi digg wanag wi ni muy sàbbaale borom bi subhaanahu wa maanaam euh, ñi ci mu mu mu bañ mu ne mu ne na téye mu téye boppam maanaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam yuy leeral maanaam ne mbir mi xaqiqa la boo xamante ne bu ama am la te yamuñu ci loolu waaye ñoom ñëpp dañoo bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel goo xam te ne dafa jéggi dayoo waaye nag yelloo na moos ci datt maanaam tàndarma muy garab gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tuddee ci alquran ne shajaratan tayyiba la ah alam tara anna allaha alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba aqluha sabitun wa faruha fi sama maanaam nga gis ne garab googu la melale ne garab la goo xamante ne gu sell la ba pare melale baatu laa ilaha illa allah maanaam muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme garab googu moo tax datt garab googu nag maanaam bu fekkente ne yéen moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël ko maanaam def ko mimbaram bi ci taxaw loolu yelloo wallahu a'lam mu ne xattaa mbéte maanaam bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yéeg ci kaw datt boobu beneen mbir bi tamit dafay euh, mu ne mu ne xattaa mbéte nazala mu wàcc annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wadaa mu daal di teg yadahu loxom alayhi ci moom maanaam mu daal di fas maanaam moo ci maanaam mu doog a noppi maanaam ni ko danga bëgg comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu da nga bëgg ngir ma yëkkati la yóbbu maanaam ma ma ma ma ma jëlaat la di taxaw ci yow wala boo bëggee ma bàyyi la mais ma boole la ci garab yi nga xamante ne ñoom ñooy garab yi ak ajjana yi mu ne ko yóbbu ma foofu maanaam boole ma ci garabu ajjana yi loolu day le ne ñoom dañoo am kaddu te loolu day wuuteeg li nga xamante ne euh, moom la xadari yi jàpp maanaam euh, mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne yii mbir yi mun mënuñoo wax maanaam amuñu kàddu et que ku amul làmmiñ mënta am kàddu maanaam loolu moom moo tax ñoom loolu lañ jàpp noonu lañ ko jàppee te loolu nag mbir mi demewut noonu ndax bu fekkonte ne loolu la kon garab gii du demee nii maanaam loolu tamit day tekk la ne mbooleem lu am day seede màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii moo tax jiz euh, jizo bi maanaam dàq bi nga xamante ne da doon yuuxu da doon jooy di onku maanaam lii dafa bokk ci kiimtaan yu mag yi yenente bi sallallahu alayhi wa mu bokk ci mu'jizam yi wane ni dëgg dëgg ko yàlla yónni la sallallahu alayhi wa mooy ibn Bilal muy mbokk ñoom imaamu Malik biñu dano waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu Abu Muhammad abu ah, dañu al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna 93 jàpp 94e année muy at bi ñoom imam Malik ñoom imam Layth ibn Sa'd ñoom rahmatullahi al ñoom gane àdduna te ci la at boobu ci la boroom xam-xam yu bari ma dina génn àdduna moom ci la gane àdduna génn àdduna 177e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom imam Layth ibn Sa'd ñaari at la ko jiitoo moom mu jiitoo imam Malik ñaari at maanaam ñoom ah ñu nekk ay imam yu mag nag nekkoon biir Madina nekkoon ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne an Yahya te Ibn Sa'id al Ansari biñ tudd léegi rahimahullahu ta'ala mu ne annahu qaala axbarani Hafs ibnu Ubaydillah ibnu Anas te Sulaymaan ibn Bilaal ci siqaat yu mag yi la bokk ne maanaam li nga xamante ne moom la moo tax imam al-Bukhari indiwaat lii ngir leeral ne ibnu Anas bi kii la maam te noonu la tudd euh, mu ne annahu nag moom sami sami'a dégg na Jaabir ibn Abdullah te mooy al-Ansari radiyallahu ta'ala maanaam moom nag euh, Hafs ibn Ubaydullah ibn Anas maanaam bëriwul ci ñu mu dégg ñu mu maanaam bëriwul ay xadiis yu mu solo euh, radiyallahu ta'ala anhu anil jami' xadiis bi imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre ak trois mille cinq cent quatre-vingt-cinq imaamu euh, maanaam dafa bokk tamit ci xadis yi nga xam ne ko wéetoo walif imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala imaam an-Nasa'i na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-seize imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille quatre cent dix-sept imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 14119 14142 14206 14282 14468 maanaam kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñett rek ko ci indi muy imam Bukhari imam Nasa'i imam Ibn Maaja amma imam Muslim abu imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Adam moom mooy ibn abi Iyaas al-Basri rahimahullah al-Khurasani al-Aqallani rahimahullahu ta'ala mu nekk Baghdadi euh, ginnaaw gi rahimahullah muy Abul Hasan al euh, euh, as al-Marwazi al-Aqallani maanaam moom mi ngi génnaat na deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Majah sahih imam hadith am ñu ngi ci kutubu sitta moom def ci sahih imam Muslim ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima mu ne qaala haddathana ibn Abi Dhi'b te moom mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b maanaam moom la ñuy wax maanaam moo tax maam maamam lañ ko dàkkantele mu ñaa ko ibn Abi Dhi'b mais Abu Dhi'b boobu moom Hisham la tuddoon muy Hisham ibn Shu'ba ibn Abdullah ibn Abi Qays dégg nga al al-Amiri al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala muy Abul Harith al-Madani moom waa Madinatu Munawwara la gane àdduna 80e année génn àdduna 158e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa hadith am nekk ci kutubu sitta moom ak imam Malik tam ñoo nekkandoo woon Madina maanaam mooy ñi ma doon tuddal léegi ñoom tamit moom ñii ci boobu la bok sauf que moom moo leen mag tuuti moo leen njëkk tamit génn adduna moom an az-Zuhri muy imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr di waa Madina gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta an Salim muy benn ci wax ñi ci kenn ci fuqaha as-sab'a ci ñetteelu wax yi ci maanaam ci ñetti benn ci ñetti wax yi kan muy juróom ñaareel bi mooy sayyidina Salim euh, ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum moom Abu Umar Abu Abdullah wala Abu Ubaydillah Ahmad al-Madani moom mi ngi génn àdduna cent cinquième wala cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom bi boroom xam-xam Madina yi di génn àdduna génnut àdduna toogaat na fi daanaka maanaam toogaat na fi fukki at ak nangam maanaam di doog a génn àdduna seen ginnaaw maanaam dégg nga ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an abihi muy baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rabi'a ibn Abdullah ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn Ka'b maanaam muy bokk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci Ka'b boobee muy sayyidina muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di Makki maanaam nekkoon waa Makka gannaaw ga tam mu dëkkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi gane adduna euh, Euh, maanaam euh, ginnaaw gàddaay ginnaaw bi ñu yabalee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam benn ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy fukki at ak ñaar laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi maanaam juróom-ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadith moom ci muksiruna yi la bokk deux mille six cent Muslim euh, dëppoo nañ ci cent soixante-huit xadis imam Bukhari wéetoo ci 81 xadis imam Muslim wéetoo ci 31 xadis ci xadis sayyidina sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg naa annabiyya yonent bi sallallahu ah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaxtubu muy xutba ala al-minbar ci kaw minbar bi maanaam kon lii day dëgëral ne bu ñuy maanaam kii xutba day xutba la ci kaw mimbar bi comme ni nga xam ne noonu la ko waxee amaa xadis bi ñu weesu ni mu koy tegtale mooy ne dañu koo tabaxalal maam dañ dafa dafa dañ dafa nekkoon ci dàq ci kaw dàq tàndama bi la daan taxaw gannaaw ga ñu tegal ko mimbar mu taxaw ci mu di ci taxaw kon loolu moom moo koy tegtale fii tamit lii tamit maanaam expression bi moo koy tegtale fa qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man képp koo xam ne jaa aday dikk ilal jumaat ci aljuma fal yaxtasil na sangu maanaam kon na sangu cangaayal farata loolu maanaam day ci wane ne maanaam sopp yi nga xamante ne moom la ñu sopp ak feddaliku yi nga xam ne moom la feddaliku ne kuy ñëw àjjuma na sangu cangaayal farata bokk na ci tamit liñ ci xamee mooy ni contenu wu xutba bi daf maanaam bëgg nañ mu amaala ci mooy ay digle loo xamante ne day digal nit ñi ci loo xamante ne lu baax la lu jëm ci seen wàllu diine lay doon waaye maanaam ñëw du début à la fin le temps ñun maanaam xutba bi yëpp waxtaane politique lay doon wala mondialisation yooyu vraiment moom bokkul ci li nga xamante ne moom mooy li jaadu wallahu a'lam hadith bi imam al imaamu Malik solo na ko hadith numéro deux cent soixante-dix ak deux cent quatre-vingt-treize eh, imam al Bukhari indi na ko hadith huit cent soixante-dix-sept ah, indi woon na ko huit cent quatre-vingt-quatorze fii lay ko mujjee gis xadis bi dootuñu ko gisati moom tamit romb nañ ko jeex na imaamu euh, muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 844 euh, imaam euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 492 imaam an-Nasa'i xadis numéro 1376 1405 1406 ak 1407 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1088. Euh, kon dinañ gis ne imam euh, Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi mu des imam Abu Dawud as rahimallahu al-jami' mu daal di ne léegi baabul muy indi beneen buntu nag léegi ginnaaw bi mu waxee ci wàllu xutba ci kaw minbar bi léegi muy indi nag beneen buntu ci wàllu xutba ba tey ak mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wër-wërloo mu ne baabul xutbati qaa'ima baabu buntu al xutbati ne xutba bi buñ koy def imaam bi bu koy def qaa'iman day aji ta day dekk aji taxaw maanaam loolu euh, moom mooy. Euh, di leeral ne maanaam imam bi bu waree xutba dafa war a xutba mu nekk koo xamante ne day taxaw loolu nag borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci sopp gi nga xamante ne moom lañ ko sopp ak yoonal gi nga xamante ne moom lañu ko yoonal euh, beneen bi ci des moom mooy ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag wuute nañ ci ndax maanaam bu fekkente ne nit ki taxaw na xutbaam euh, wér na maanaam bu fekkente ne dafa toog wala mu tëdd maanaam ndax xutbaam dana wér waaw wala déet borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama ci sa ci xanafi yi ak maliki yi euh, ak mbooloo bokk ci maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne xutba maanaam toog maanaam xutba toog maanaam du yàq xutba gi waaye nag nekk na loo xamante ne rawatina tëdd maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, lu ñu ŋaññ loolu lay doon ci ko xamante ne amul ngànt maanaam daanaka sax day daal di xaw a xoromu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam xutba eh, li nga xam ne moom lay daal bi jaadu mooy xutba maanaam da taxaw comme li nga xamante ne noonu la mboolem borom xam-xam yi waxee rahmatullah alayhim amma li nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha o xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne xutba dañ boo koy def danga nga war a taxaw maanaam eh, te loolu sàrt la ci maanaam ngir xutba gi mën a baax ci ñoom naga noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy astafurlah Shafi'i yi laa bëgg a wax Shafi'i dañ ko dafa nekk farata ci ñoom amma fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñaari wax lañ ci wax benn wax bi moom mooy ne dafa nekk lu war beneen bi ci des moom mooy ne ah, dafa rek nekk loo xam ne na la ah, te ñaari wax yëpp lu ñuy jëfe la ak yu ñu xam la ci biir mazhab bi waaye ah, maanaam ñàkk gaa yàq moom mooy li gën a lëng ci ñoom maanaam mooy ne xutba bi boo taxawee du ko yàq maanaam boo boo boo taxawul du yàq xutba bi dégg nga amaa li nga xamante ne nag moom mooy xanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy laye moom mooy li nga xam ne moom la eh, ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xutbaam maa Shafi'i yi laa bëgg a wax maam da may xanafi Shafi'i yi rahmatullahi alayhim maanaam ñoom dañuy wax ne ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay xutba ba pare taxaw comme ni ko alquran waxe wa tarakuka qaima maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidna Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu wax bi mu duggee ci euh, euh, ci jumaa ji fekk a euh, Abdurrahman ibn Abi Hakam doon nodd doon doon xutba waaye bi muy xutba dafa toog mu daan ne mu daal di yéemu ci mbir mi na naka la mën a defee maanaam di xutba nii te yenente bi sallallahu alayhi wasallam alquran ne ko wa tarakuka qa'iman maanaam te xadis la bu nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullah mu ne maa ngi waat ci yàlla ne maa ngi doog gis lii am na tamit xadis bu ñuy nekk bu ñuy sukkandikoo bu nekk ci Sahih imam Muslim ba tay bu naa Jaabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu mu ne man dama gis eh, yenn mu ne mu ne tooxaw di xutba mooy li mën a ne maanaam toog di xutba dee fu ko def te d'ailleurs mu ne mu ne dafa ni taxaw di xutba de laa gis ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon def te euh, julli naa ci ginnaawam lu tollook ñaari junni yoon te musuma ko gis mu xutba taxaw to lu dul taxaw mais loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah maanaam mbir mi dëgg-dëgg li muy firi na an-Nawawi dafa jàppane xëy na julli juróom yi ci la bokk waaye boo xoolee li tax maam dafa ñëw ci imam bi di xutba toog mu ne imam bi xutba day toog day man de musuma gis lii yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli naa ci ginnaawam ñaari junni yoon te musuma ko gis mu tax mu jullit mu mu xutba taxaw maanaam loolu siyaq bi mooy wane ne li mu ci nam namm mooy julli ajjuma waaye nag mu mubaalaga rek la ci jublu ngir ne loolu pour mu mën a nekk il faut mu am ñeent fukki at ak lu teg maanaam te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julliwul lu tollu noonu maanaam kon loolu mooy wane ne maanaam li mu ci jublu rek mooy mu baala mubaalaga moo dégg maanaam mooy muy ne rek wax mi ah voilà maanaam lu bari bari la la julli ci maanaam li muy tekki mooy julli naa ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu bare bare te mësu mu ko gis lu dul mu julli taxaw te loolu nag moo tax fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim jàpp ne loolu kon farata la ci xutba maanaam moo tax bu amul julli sur xutba bi du baax waaye nag li nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ahan kay julli toog mën naa ne te loolu bokk na ci li koy dëgëral mooy lu dul benn du ñaar ci ay sahaaba radiyallahu anhum dëgëral nañ ak mën a nekkam te dëgg dikki jëli nañ ko sax ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bokk na ci xadis bi ñu romboon mooy xadis sayyidina Salim ibn Sa'd as-Sa'idi bi radiyallahu ta'ala anhu bi ñu romboon ak xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi ñu nar a gisi ji taala amma hadiisu Seydina Saalim ibn Sa'd as-Saa'idi bi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy bi mu ne muri ghulaamaka najjaar an ya'mala lii a'waadan ajlisu alayhinna idhaa kallamtu maanaam waxal sa gone gi nga xamante ne menuisier la mu tabaxal mu defaral ma ay bant maanaam mooy mimbar boo xamante ne dama ciy toog bu may wax ak nit ñi maanaam kon di gis ne xutba toog gi mën naa ne. amma beneen hadith sayyidina uh, uh, uh, Abdullah sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu moom ñu ngi ci ñëw ci kanam insha allahu taala ginnaaw maanaam ñaa ginnaaw hadith bi ñu bi ñu war a dugg maanaam ci buntu bii di ci buntu bii di ñëw insha allahu taala kon lii day dëgëral ne jumhur li ñu wax loolu mën naa nekk amma baat bi nga xam ne moom la alquran wax ne wa tarakuka qaa'ima maanaam ne bàyyi nañ la maam ah, ah, maam ñu ngi la fi bàyyi fekk yow yaa ngi taxaw mu comme bi alwa wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman maanaam loolu doo fekk ne xaal bi la nekkee woon rek loolu lay lay tegtale maanaam tegtalewul ne faw xutba foog nga taxaw hmm. waaye nag li nga xamante ne moom mooy li al imam ibnul munzir wax rahimahullah mooy ne xamul boroom xam-xam bu wuute ci ne taxaw xutba moo ibnu hazm li mu ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom mooy ci njëkk a xutba toog et que euh, loolu dafa nekk loo xamante ne comme li imam Ash-Sha'bi tamit wax ko maanaam ci ni mu ko taxal mu yokku ko ci wax ji mais euh, dafa fekk dafa amoon yaram loolu moom moo tax loolu euh, xaqiqatan defe na wér li wér mooy ne yeneen ci bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam xutba na toog te li koy tegtale mooy xadiis yi nga xamante ne moom mooy bii wallahu ah maanaam yi ñu jot a tudd léegi wallahu a'lam waaye nag xutba taxaw muy sunna amaan na xutba toog gi da doon tegtale rek ne euh, maanaam mën naa ne te loolu bu boobaa day daal dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab li haddathana Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri te moom mooy al euh, imam euh, muy imam bu mag boobu nga xamante ne waa Baghdad la Euh, di borom Abu Sa'id al-Jushami al-Basri al-Qawariri euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi génn àdduna 152e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu déggee ci waa Basra yi jamono jooju muy ku mel ni Muhammad ibn Zayd Abdul ku mel ni ibn Sulayman Abdul ibn Ziyad ak imam Gundar Muhammad ibn Euh, Jaafar al-Huzali ku mel ne Fudayl al-imam Fudayl ibn Iyad mu màgg boobu mooy nitu yàlla bu sell boobu euh, ak al-imam Abu Awaana Waddah ibn Abdullah al-Yaskuri ak ku mel ni ne euh, Rayhaanatul Basra Yazid ibn Zuray' ak ku mel ni Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen ak Husaym ibn Bashir al-Wasiti ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahimallahu al-jami' mom naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo nag ci moom mu imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud maanaam ñoom ñett ñi ñoo soloo ci moom ci waa bu sitta moo tax ay xadiisam maanaam ci ñett ñi nga koy fekk ci kutubu sitta euh, imam Abu Zur'a ar-Razi ak imam Ibrahim al-Harabi ak ñeneen ndax rahmatullah al-jami' tamit solo nañu ci moom mi ngi génn adduna fukkeelu fan ak ñaar ci weeru Zul Hijja deux cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee ay xadiisam Euh, imam Bukhari imam Muslim Abu Dawud imam An-Nasa'i rek ñoom ñoo ko solo maanaam imam An-Nasa'i solo na xadisam waaye ñetti ñi ñoom ñoo ñi xamante ne ñoom ñoo ñoo solo ci moom rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala qaala haddathana Khalid ibn al-Harith te moom Abu Abu Uthman Khalid ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Sulayman al-Basri rahimahullah euh, muy al euh, muy Euh, Abu Usman al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 120 ane génn àdduna 186 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 66 la dund euh, rahimahullahu ta'ala moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala haddathanaa Ubaydullah ibn Umar te moom mooy al Umar yi Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullah tamit Abu Usman tamit la mooy daafkante la mooy muy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Naafi' mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhum muy Abu Abdullah moom tamit al-Qurashi al-Madani moom mu ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an ibn Umar mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab tudd nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaxtubu daan na xutba qaa'iman di aji taxaw summa topp yaquudu mu toog summa topp yaquumu mu taxaw kamaa taf'aluuna comme ni ngeen di def al-aana léegi comme ni ngeen di def nii noonu la yenente bi daal def sallallahu alayhi wa alihi maanaam ngi gis xutba bi bu imam bi ñëwee toog daal di taxaw xutba maanaam ñu noddal ko mu jóg taxaw xutba bu xutba ba pare toog xutba waat taxaw maanaam bu toogee toog goo xamante ne maanaam maanaam euh, day taxaw toog toogaayu dal rek maanaam loo xamante ne euh, day tolloog comme kuy def tomaan yi na ci maanaam comme ruk nit ki bu rukkooyee wala mu sujjóot diir bi mu fay def maanaam toog bu toll noonu lay doon maanaam bu ko defee mu daal di jógaat su jógaatee eh, daal di yeggale li nga xamante ne moom mooy daal defaat beneen xutba ah mu dégg nga noonu la daan def eh, su paree mu daal di dem noddu comme maanaam moom ñu daal di koy lëkkaamal bokk mu daal di julli comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon amaa teqatal tamit gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu eh, walillahi alhamdu wal minna ne teqal toq teqantal googu daf cee jaadu maanaam ñaari xutba moom mooy li jaadu amma ñi nga xamante ne ñoom la xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne benn xutba bi rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññee ko nga waaye comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko lool loolu day tegtale ne maanaam xutba taxaw lool mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom noonu la ko toxale loolu lu dul benn du ñaar ci ay sahaaba radiyallahu anhum toxal nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xutba taxaw waaye lii day tegtale mais nag am na xadis boo xamante ne euh, day ñëw directement yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam boo leen di xutba na ngeen taxaw loolu amul xadis boo xamante ne bu wér la bu bu wax maanaam loolu moom tamit bokk na ci li li indi wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wuute ci yooyu masala rahimallahu al-jami' imam al-Bukhari sunu xadis bi fii rek la ko indi dootu ko indiwaat imaamu Muslim benn yoon la ko indi moom tamit muy xadis numéro 861 imam an-Nasa'i tamit benn yoon la ko indi mooy xadis numéro 1416 te ñoom rek ñoo ko indi ci waa kutubu sitta imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam an-Nasa'i ñoom ñii rek ko indi te kenn ku ci nekk bu ko indee benn yoon la koy indi dootu ko indiwaat naka noonu euh, kon niñ ko gisee euh, imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak Maaja solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu yastaqbilu al-imaamu al wa istiqbaalu an al-imaama idhaa khatab maanaam lii moom mooy Euh, buntu bi nga xamante ne euh, riwaaya bi riwaaya Karima la Karima bint Ahmad al-Marwaziyya rahmatullah alayha maanaam moom moo amee riwaaya baabu yastaqbilul imaamul qawma waaye ñi nga xamante ne moom mooy euh, ñeneen ñi ci def ñu solo Sahih bi maanaam ñoom baabu istiqbaalil imaamil qawm la maanaam baabu istiqbaalil imaam la ak ak waqtiqbaalin naasil imaam. dégg nga baabu istiqbaal imaam maanaam kon yastaqbilu dana dana dëgmal al imaamu imaam bi al qawmi nit ñi maanaam ah. Ah, imaam bi maanaam buy julli buy buy xutba tamit day wax nan lay demee maanaam xutba gi imaam bi bu taxawee day jàkkaarloo ak yenn ak yeneen nit ñi waaye tamit wastiqbaalin naas ma nit ñi tamit dañuy jàkkaarloo al imaama imaam bi idaa xataba suy xutba maanaam mooy ne imaam bi du xutba ñenn ñi wan ko ginnaaw wala yu mel noonu. loolu du demee noonu maanaam ni muy demee mooy imaam bi bu taxawee di ba day jàkkaarloo nit ñi waaye nit ñi tamit dañuy jàkkaarloo moom loolu tamit euh, dinañu ko gis ci hadith Seydina Abu Sa'id euh, al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu même ñi nga xamante ne masalan tey bu fekkee imaam bi dafa taxaw maanaam ni mu barme nii sàpp bu njëkk bi wala bi ci tegu wala yeneen yi des maanaam nekk yu gudd lool suñu guddee bu boobaa day daal di euh, jaadu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci cat bële. xam nga bu guddee sàpp bi bu guddee lool imam bi taxawee ni maanaam ñoom bu ñu jubloo xibla ñoom du ñu jàkkaarloog imam bi bu boobaa ñoom dañuy wëlbatiku jàkkaarloog imam bi maanaam loolu mooy sunna maanaam loolu maanaam loolu moom moom lay moom la war a moo tax mu ne mu ne imam bi tamit day jàkkaarloog nit ñi am maa di xutba euh, di tourner di wëlbatiku nii maanaam eh, loolu tamit dafa nekk loo xamante ne eh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute fuqaha jumhurul ulama rahmatullah alayhim da dagal nañ ko waaye mu am ci ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu jaaduwul ñoo te loolu lii wa waaye nag mën naa nekk lii wane ne mën naa nekk. moom mooy ne lu bari ci sahaaba yi radiyallahu anhum man sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sayyidina Abu Hurayra sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum jame ah, ñu sayyidina Jaabir ibn Abdullah am ñu bari bari radiyallahu anhum maanaam sol ñoom ñëpp dañuy ne dañu julli ah, jàkkaarloog yenn maanaam dañ doon ñeen ah, yent bi sallallahu alayhi wasallam lay xutba waaye wëlbatiku maanaam toxal nañ ci moom wëlbatiku jàkkaarloog yeneen nit ñi maanaam mooy mbooloo mi bari du taxaw rek ñii jàkk nii rek tout temps tout le temps maanaam day wëlbatiku léeg mu wax ak ñii léeg-léeg mu wëlbatiku wax ak ñee loolu dagan gi mu dagan ak mën a nekk gi mu mën a nekk ñoom ñii toxal nañ ko ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam mu ne euh, kon wastaqbala maanaam jàkkaarloo na dëgmal na jublu na jàkkaarloog ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al muy muy ci hadith bu imam Bayhaqi solo rahimahullah wa Anas ibn Anas ibn Malik radiyallahu anhu euh, moom al imam ak imam bi maanaam ñoom maanaam dañoo toogoon yoroon seen tooguwaay bi imam bi ñëwee ñu daal di wëlbatiku jàkkaarloog moom nag ngir mën diglu déglu xutba maanaam kon loolu lay tegtale maanaam ne kon imam bi euh, maanaam ñoom ñoom dañu jàkkaarloo ak imam bi kon ñoom ñii euh, dañoo jàkkaarloo ak euh, imam bi te loolu maanaam muy sunna mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab li haddathana Mu'aaz ibn Fadaala euh, te moom mooy Abu Zayd Mu'aaz ibn Fadaala az-Zahraani dégg nga muy tamit waa Basra wax nañ ne waa Misra rahim rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent quinze année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa al-Bukhari rek moom moo solo ay xadisam ci Sahih bi ñaar fukki ak juróom-ñaari xadis la ci solo romb nañ ko nag lu bari euh, jot nañ ci romb yi yéen maanaam lu xaw a takku euh, dégg nga moom kon xadisam ci Sahih al-Bukhari rek la nekk ah rahimahullahu taala te ñaar fukki xadis ak juróom-ñaari rek la ci am ne qaala haddathana Euh, Hisham te moom mooy Aboubacar Hisham ibn Sumbur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna 66e année génn àdduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy di imam wa Basra rahimahullahu ta'ala ay hadiis nekk ci kutubu sitta an Yahya te moom mooy al-imam Abu Nasr wala Abu Kasir Yahya ibn Kasir ibn mm-hmm. Mutawakkil ibn al-Mutawakkil al-Basri rahimahullahu ta'ala di moom waa Basra génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Hilaal ibn Abi Maymuna te mooy euh, Hilaal ibn Ali ibn Usaama gën a siiwee ci ibn Abi Maymuna rahimahullahu ta'ala euh, moom moom lañ koy wax muy waa Madina mu al-Fihri al-Aamiri nekk waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génnoon téeméeri at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ataa ibn Yasaar maanaam muy waa Madina muy imam bu màgg boobu nekkoon Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci jamono taabi'i ah, Ataa ibn Yasaar moom it mu génn àdduna 94e année boobu muy at bi ñoom ñëpp di génnoon àdduna rahmatullah alal jami' mooy Abu Muhammad dañ ko Abu Abdullah wala Abu Yasar Ata ibn Yasar al-Hilali rahimahullahu ta'ala moom tamit ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta annahu naka moom sami'a Aba Sa'id sami'a dégg na Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala mooy sayyidina Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salaba ibn Ubayd ibn al-Abjar mooy mooy Khudra moo tax ñu ko al-Khudri radiyallahu ta'ala al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Euh, moom mi ngi gane adduna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom-ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu wa sallam bokk tamit ci muksiruuna yi maanaam mooy kii gën tuuti la nag li mu soloo ci muksiruuna yi mille cent soixante-dix hadis moom mooy musnadam imam al-Bukhari Muslim dëppoo nañ ci 43 hadis imam al-Bukhari wéetoo ci 16 hadis imam Muslim wéetoo ci 52 hadis ci hadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na inna sallallahu alayhi wa sallama jalasa toog na zaata yawmin benn bés alal minbar ci kaw mimbar bi waa jalas naa ñu nit ñu toog xawla ko wóor ko maanaam kon bés dafa toog ñu ñu toog wër ko maanaam kon lii imam al yi daf koo indi indiwu ko ci ngir maanaam subhaanallah mu mel ni daf lay wax ne la dafa am dama dañ lan benn xeer la jam na ñaari picc masalawu taxaw bi da lay wan ne la maanaam euh, dañ koo sopp sunna la nag bu dëgër waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ne toog na ci xutba imam imimbar bi ñu nit keroog bi ñu toogee dañoo toog wër ko maanaam mooy lan mooy ne nu ñu mën a tooge mimbar bi bu bu nekkee nii ñun moom a tooge rek ñun dañuy toog jàkkaarloo ak moom maanaam loolu moom moo tax mooy ne ñun nu ñu mën a tooge rek dañuy wëlbatiku jàkkaarloo ak imam bi te loolu moom mooy sunna loolu la bëgg leeral fii moo tax mu indi xadis bi fii nii leerale noonu waaye amma buy euh, euh, buntu boo xamante ne xadis boo xamante ne day tuddaale baatu ajjuma ci jëmmi boppam ci wax ji loolu imam al-Bukhari euh, amul xadis bu mu ci am ci shartam loolu moom moo tax indiwu ko noonu ànd ak tuddaale baatu ajjuma bi waaye maanaam euh, maanaam xutba mu indi rek ci loo xamante ne day tegtale na xutba bi la au moment où xutba yi ñëpp ñoo bokk benn la maanaam xutba ajjuma xutba eet xutba yëpp imaam bi day taxaw xutba waaye naka noonu day taxaw day euh, mën na toog waaye na taxaw gi mooy sunna waaye toog gi maanaam ngir wane ne du farata la wallahu a'lam euh, hadith bi tamit imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro 1465 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1052 imam An-Nasa'i indi na ko xadis imam Ahmad ibn ko xadis numéro 11157 euh, gis ne euh, euh, ashaabu kutubu sitta ñett yi ñoo ko indi mooy imam Bukhari imam a ak imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' léegi nag ñu ñëw ci buntu boo xamante ne ba tey day wax ay mbir yoo xamante ne ci xutba bi lay aju mu baabu man qaala fil xutbati ba'da sanaa amma ba'du maanaam baabu buntu man koo xamante ne qaala day wax fil xutbati ci xutba bi ba'da sanaa ginnaaw euh, bat ak kañ gi mooy euh, sant yàlla maanaam ginnaaw mu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daan wax amma ba'du maanaam amma li nga mooy Euh, léeg-léeg wax ji nga xamante ne moom la ñu wax naan waa du ak yooyu loolu baax na waaye nag du sunna mm. lii sunna mooy baatu amma ba'du loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy sunna borom xam-xam yi nag wuutewu nañu euh, ci kan moom ki nga xamante ne moom moo njëkk a wax maanaam baatu amma ba'du ba bëri ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne ci ko njëkk wax euh, maanaam am na ñuy wax ne maanaam yéen yàlla Daawuda alayhi salaam moo ko njëkk wax. ah comme fi nga xamante ne ataynaawul fokk xikmata wa faslal xitaab fi alko bi alko adnan ataynaawul xikmata wa faslal xitaab mooy xikma xarañ li wa faslal xitaab ak li nga xam ne moom mooy tàkkale ak jokkaloo maanaam mooy li nga xamante ne mooy wax ju firéeku te leer te tàq te leeral maanaam mooy mu ne borom xam-xam maanaam ci mu fassiru ni ñu ne mooy amma ba'du waaye euh, euh, loolu euh, ñëwul même moom at-Tabarani solo na ko rahimahullahu taala mais ñëwul ci xadis bu wér amma ñeen ñenn ñi nee nañ déedéet Kaab ibn Lu'ay moo ko njëkk wax muy maamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk jëfandikoo baatu amma ba'du am nañ wax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye li nga xamante ne moom mooy lu dul lu lu ëpp ñaar fukki saxaaba radiyallahu anhum wala lu ko ëpp wax nañu ne baatu amma ba'du ki ko njëkk a jëfandikoo mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam maanaam moom ci boppam moo njëkk a jëfandikoo baatu lan amma ba'du maanaam loolu euh, mu ne rawaahu solo na ko Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhu mooy Ikrima mawla ibn Abbas moom mu jël seen Abdallah an nabi mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, dégg nga te loolu imaam al-Bukhari dina ko indi maanaam xadis boobu imaam al-Bukhari dina ko indi ci ginnaaw insha allahu taala mu ne wa qaala Mahmoud te moom mooy ibnu Ghaylan maanaam fii nii li tax mu indi waxu haddathana Mahmoud li euh, mooy ne ci muzaakara la ko solowee waaye euh, dinañ gis ne ab imaam Abu Nu'aym rahimahullahu taala maanaam solo na ko maanaam ci mu ne haddathana. Mahmoud ibn Ghaylan maanaam ci mustaxraj bi maanaam imam Bukhari ci boppam maanaam daf koo indi nii wa qaala maanaam euh, euh, Mahmoud amaan na li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee ko nii maanaam li tax moom mooy ne daf ciy jublu woon di wax ne xutba bi du woon xutba yi àjjuma waaye maanaaw xutba yi yëpp ñoo nuru mm-hmm. waaye comme que du mu indee ko daal di wax ne qaala Mahmoud te moom mooy Euh, abu ahmad wala abu muhammad euh, mahmud ibnu ghaylan euh, rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari ak imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah ñoom ñoo solo ci maam kon moom Abu Dawud moom solowul ay xadiisam comme niñ ko gisoon mi ngi génn àdduna ci weeru koor deux cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne qaala haddathana abu usama te mooy imam waa kufa abu usama hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi rahimahullahu ta'ala euh, muy imam waa kufa moom euh, tamit comme gisoon nañu ko gisaane hadith ni kutubu sitta qala haddathana hisham mooy ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu génn àdduna euh, gane àdduna plutôt cent Euh, maam 61e année 61e année ginnaaw am na 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta annahu moom mooy bintul Munzir Faatimatu bintul Munzir moom mooy soxnaam moom euh, mu ngi gane adduna 48e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu moo ko màggee woon 13 ans dégg nga euh, moom ay mbokk lañ nag maanaam Faatimatu bintul Munzir ibnu Zubayr moom muy Hishaam ibnu Urwata ibnu Zubayr maanaam ay ay ay cousin lañ cousin cousine lañ voilà dégg nga euh, ibn Awaam dégg nga euh, rahmatullah euh, rahmatullah alayha mu ne an Asma bint Abi Bakr mooy soxna su baax so si zaatu niqaqayni sayyidatuna Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma muy ummu Abdullahi al-Qurashiyya radiyallahu ta'ala Taymiyya nekk dëkkoon Makka comme niñ ko gisee woon maanaam toog mu dem nekk Madina Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mooy yaayu Sayyidina Urwa mooy yaayu tamit Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala mooy ki njëkk a gane adduna ci saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw gàddaay bi mhm. maanaam euh, ñaari at ginnaaw gàddaay bi ci la gane adduna euh, radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn adduna euh, moom sayyidatu Asma radiyallahu ta'ala anha soixante treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi mi ngi gane adduna vingt-septième année ginnaaw gàddaay laataa gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam mhm. maanaam moom fan la mhm. vingt-sept ans laataa gàddaay gi mhm. génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay gi at bi mu génn àdduna mooy eh, dañ maanaam ay weer rek ginnaaw euh, eh, doomam ji sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu maanaam doom ji mooy ñu ko boomee mhm. eh, ginnaaw ga euh, ay weer rek la ci teg maanaam euh, lu war a tolloog ñetti weer mu daal di génn àdduna ngir naqar bu tar bi nga xam ne moom la am ci loolu radiyallahu ta'ala anha moom moom mi ngi Euh, dugg ci l'islam fekk fukk nit ak juróom-ñaar rek ñoo ko jiitu ci l'islam radiyallahu anha maanaam euh, ci ñu njëkk dugg ci l'islam ci la bokk imam al maanaam solool nañ ko cinquante six hadith moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cent quatorze xadis imam al-Bukhari wéetoo na ci ñeent xadis imam Muslim wéetoo ci ñeent xadis xadis sayyidat Asma radiyallahu ta'ala anha qalat moom mu ne daxaltu dugg na ala Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan naa su fekk nit ñi sallu na ñu ngi julli maanaam mooy diñ jàppee jant bi dégg nga nee na qultu ma ne ma sha'nu an-nas waaw luy mbiru nit ñi ma sha'nu an-nas mooy mbiru an-nas nit ñi fa asharat moom mu daal di junj bi ra'siha ci boppam ila sama ji ci asamaan maanaam mu daal di jox def ñi asa xool ci kaw maanaam wane ne euh, jàpp jant bi lañ ngir da ci biir julli loolu day wane ne buy julli hmm. ñu laaj la benn mbir mën ngaa def ishaara maanaam benn geste buy tegtale dara waaye nag mu gàtt bañ a nekk lu bari hmm. mu nekk benn mbir kese loo xam te ne moom ngay def waaye am ak yooyu loolu bokku ci maanaam wala boog nga gis ñoo xam ne ne maanaam ah maanaam loolu loolu day yàq dul dul day yàq wird tamit parce que loolu ay wax la day yàq wird le attention xam nga ñoo ngi naan booy wird doo wax leneen nga gis koo xamante ne dana jàpp na ne waxul mais wax na lu bari parce que ay la doon wax dégg yal yàlla sàmm am na ñoo xam ne moom moom moom stupéfait la ñuy def bu ñu ko xamee parce que tellement ko mosu ñoo weer da ci defuñu ko yal na yàlla sàmm dégg nga mu ne fa asaarat mu dégg mu daal di dindi kon biir asiya ci boppam ila safa dén ci asamaan ma ni ko aaya kiimtaan maanaam mooy mandarga bu yàlla génne ci adduna bi voilà kiimaan maanaam moo te ci gis yàlla fa asaarat mu daal maanaam mu daal di junj tamit bi rasiha ci boppam ay maanaam wax ne naam waaw maanaam mu ne nii maanaam muy yéegee bopp bi wàcce waat loolu mooy naam fa nee na xaalat euh, mu ne fa ataala mu daal di guddal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam jiddan lool maanaam mu ne mu guddal tari bi comme niñ ko gise woon maanaam salaatu kusuuf hadith bi gisoon nañ ko ci kitaabul ilm maanaam mu ne euh, bi nga xam ne xattaa mbéte te jàllaa ni mu daal muy ëmb al-ghashu euh, ak yëg di maanaam ma dem ba nga xam ne dama commencé perdre connaissance maanaam loolu tamit day wone ne ci biir julli nit ki bu ci nelawee tuuti wala mu perdre ci connaissance bu fekkente ne terewu ko mën a taxaw wala terewu ko teg nekk ci mouvement bi loolu mu yàqu yàq julleem wala ku ci somnole maanaam nelaw dañ dëjënt ku ci dëjënt ci biir julli ji loolu yàqul julli ji maa ngir ne loolu mafinatul hadas la maanaam fu ñu mën a njortee ak sag la mais du jëmmi kon bu fekkente ne foorul yenn foor yi du tax sa njàpp toj nee na wa ilaa jan bi fekk mu nekk saara ji xirbatun maanaam ab butéel ah, wala ab ab ab ab fii ha boo xam ne nekk na ca maa ndox fa tax tuhaa nee na ma daal koy ubbi fa jaaltu ma daal di nekk di afub bu sotti min ha ci moom ala ra'si bopp bi mooy sotti sama bopp ndox fan farafa mu ba mu noppee nag wëlbatiku rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi te fekk nag te jallat feeñ na ashams jant bi mm-hmm. maanaam mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee ba noppi fekk na léegi jant bi nag ji génnaat na mm-hmm. maanaam jàpp gan ko jàpp bàyyi nañ ko moo tax loolu mooy ne da ngay da ngay di julli julli julli julli julli waaw dégg nga ba maam moo tax tari bi di gudd mm-hmm. nee fa xataba mu daal di xutba annaasa nit ñi maanaam jokkaarloo wax ak ñi mu ne wa hamidallah mu daal di sant yàlla bi maa ci li nga xam ne woo moom aloo ah moom la yelloo su topp qaala mu ne amma ba'du gannaaw loolu amma ba'du gannaaw loolu al-Farra na axamla mën naa amma ba'dan waaye li gën a dëgër baatu amma ba'du maanaam loolu noonu lañ koy qaalat mu ne nee na wala muy coow nisbatun ay jigéen minal ansaari ci ji ci wàll ansaari ah nee na fan ka fatu mu daal di junj ilayhinna ci ci ñoom mu wëlbatiku ci ñoom li askuna li askutahunna ngir ma li uskuta li usakkitahunna ngir ma noppiloo leen mm-hmm. noppi leen fa qultu ma wax le Aysa sayyidat Aysa radiyallahu anha ne ko maa qaala lu mu wax waay maanaam ngir ne moom mm-hmm. bi mu demee pour di wax ak ñooñu naan leen kaay eh, noppi leen waay neen ci saa sallam am na lu mu wax mu nee na nag walaaj sayyidat Aisha radiyallahu anha ana lan la wax qaalat mu ne qaala nee na ma min shay'in amul benn mbir lam akun boo xam ne nekku mu woon ra'aytuhu di ko gis urituhu bokk ñu dima ko won illaa lu dul xat dëgg dëgg ra'aytuhu gis naa ko mu min maqaami ci sama taxawaay haaga bi amul mbir mu am boo xamante ne mos ma ko woon gis avant wanuñ ma ko woon lu dul tey ci sama taxawaay bi lépp war nañ ko hatta mbéte aljannata aljanna wan naar ak safar maanaam ba ci sunu jotaay bii nii yenent bi xamul na ko sallallahu alayhi wasallam yenent bi amul lu ci ci mboolem lii xew sallallahu alayhi ba biir aljanna la fay xew ak safar loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku jàpp ne dafa am ay limitation ci xam-xamam loolu mooy xamoo ko en fait da nga ko réeree dëgg sallallahu alayhi wa sallam wa innahu te lu wér bu wóor mooy xat dëgg-dëgg wax ye wax yu lañ la ñuy ci man annakum naka yéen tuftanoona def na leen a natt fil quburi ci bàmmeel bi misla kemuk aw wala boo xaribalu jege fitnata fitna yi almasih dajjal masih dajjal loolu mooy wane fitnatu masih dajjal moo tax ku naan masih dajjal ñëw rek mooy xamagul lu muy lu muy wax mm-hmm. parce que man yoon dajal su ñëwee nee nañ la bàmmeel bi fitna gi la gi la ciy fekk gi la nattu giñ leen ci nattu nattu boobu day nuroo wala boog mu jege maanaam même mu yéegul niveau fitna masiixu dajjal dana ko jege fitna bu tollu noonu sëñ bi ku ku ku moo tax fekke ko moom musiba bu rëy rëy lu dul ne comme yeneen ci bi wax sallallahu alayhi juróom-ñaari aaya yu njëkk ci sóoratu Kahf dana danañ ko euh, nee na euh, na yu ta def na dikkee ahadukum kenn kenn fa yuqaalu lahu bu ko defee ñu ne ko maa ilmuka ana lan nga xam bi hadha rajul ci waa ji muy yenente bi sallallahu alayhi loolu tamit day tegtale ne maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam day teew ci bàmmeel yëpp amul kuy dee ñu ko ci bàmmeel lu dul dinañ ko wan yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moom nga xalaat loolu lu muy tegtale mooy bu junni nit deewandoowee ci ay gox yu wuute yeneen bi sallallahu alayhi danañ ko fa teg ci di dina dina fa feeñ ci junni place yu wuute en même temps loolu doy na sëkk ci leeral ci ne nit ñi mën nañu gisandoo yeneen bi sallallahu ci bërëb yu wuute te ñi nekk ci bàmmeel bi di ko gis ak ñun ñu nekk fii di ko gis amul différence au moment où moomu ci yeneen bi sallallahu léegi comme fàddu na ci suñu àdduna bi bokk na ci rëy bi ñu nit te leen rek moo mën a nekk mooy ne jinne yi ñun mën nañ leen a gis te ñoom ci xay bu lañ bokk moom dañoo fàdd ci suñu àdduna ak malaaka yi comme ni mu soxee ci lu dul benn ñaar ci ay hadith ci ne malaaka yi dañ leen di gis voilà sayyidatu Maryam alayhi salaam mi ngi ni du yeneen malaaka yi ne ko ya sayyidna Mu'az ki dafa Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu mi ngi noonu ak sayyidat Ummu Salama ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu jami wa hadithu Jibril alayhi salam mm-hmm. mais surtout ñi nga xamante ne ginnaaw yenente bi la mbir mi xew sallallahu alayhi wasallam muy ku mel sayyidna Imran ibn Husayn radiyallahu ainsi de suite mm-hmm. waaye dégg te loolu mooy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon mëneef na koo gis ginnaaw bi mu làqoo nee na fa yaqulu nee na nee na bu fekkente ne fa amal mu'min daal aji gëm gi aw wala boqaala mu ne al muuqin aji wóolu gi nee na shakka Hisaam Hisaam moom moo si ki sàkk fa yaqulu mu ne huwa mu kii mooy rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam uh, huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na jaa ana moom dikkee nañu bil bayyinaati ci njub ci ci ci ci ci lu leer nañ wa bil hudaa ak njub gi njub kot fa amanna moo tax gëm nañ ko gëm nañ wa ajab naa te wuyu nañ wa tabaa naa te topp nañ wa saddaq naa te déggal nañ maanaam lii subhaanallah lii mooy ne lii moo war a nekk sacerdoce bi ci li nga xamante ne lañu war a nekk suba ngoon guddi ak bëccëg gëm nañ yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te mu leer ne li mu indi loolu leer na nañ amul lu ci lënd njub guy xot ci la def te it dañ ko war a gëm nangu ko wuyu ko mais topp ko ba pare dëggal ko ci mboolem mbir yi fa yaqulu fa yuqaalu bu ko defee la ñu wax la woo ñeel ko nam melawal saalihan bi ku sell xat dëgg-dëgg lool mooy wane ne maanaam nit ki ak sell teem du dañ ci moom bu génnee àdduna xat dëgg-dëgg kun naa xamoon dëgg-dëgg nekkoon nañu naaram di xam in kunta nekk yow dëgg-dëgg yow la tu'min la la la tu'minu gëmoon nga bi ci moom xam nañ ko sax dëgg dégg maanaam Euh, waaye natt bi foog mu am mhm. wa amal mu munaafiq ndaal naafiq bi nag aw wala boo qaala al murtab aji sikki sàkk bi mhm. mu ne shakka sikki sàkk na Hicham Hicham moo sikki sàkk ci baat bi ban la fa yuqaalu dañuy wax loo ñeel ko maa ilmuka lan nga nga xam bi hadha rajul ci bi la fa yaqul bu ko defee mu ne laa adri xamuma xamuma sameetu déggoon naa daal annaasa nit ñi yaquluñu ñu naan shay ñuy wax shay an benn mbir fa qultu ma waxoon naa. gars yi bu événement yi xewee wala yooyu daal wala ñuy wax nii ba yegg si ci moom man daal am na luñ mu daan wax mais man daan naa ko am ah, mais fàtte naa ko dégg nga maa fekk bi loolu koy te yàlla sàmm moo tax ku dëgguwul yàlla li muy xool ci yow mooy sa dëggu est-ce que dëggu nga ci sa biir sinon rek loolu moom lañ lay attee ëllëg yow man euh, maanaam ëllëg ci sa biir ba mel ak yow man xaaral xaaral Hisham nee al imam Hisham euh, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, falaxat dëgg-dëgg xaalat wax na lii ñeel ma Fatima maanaam mooy soxnaam fa awaytuhu ma takk ko xayra lulul annaha naka moom zakarat tudd na maa yughallizu loo xamante ne dana taral alayhi maanaam loo xamante ne daal maanaam da da